sinon nettali dajjaal sa imaamul Buxaari yi Muslim sunan yi lépp boo fa demee ñu gaf mais hadis bii ci boppam dinañ def taxrij bi insha allah tabaraka wa taala leer nañ génn ci miskatu nubuwa ñu bëgg ko suul parce que am na ñoom sembaag ne ba ñu wax lii na ñépp noppi bu kenn wax dara yow boo faible xamal ak sa faible mais dañuy wax waaw dañuy wax dëgg dees na ko wax bu ñu ko waxee nag baax na kantaa dinañ la déglu duñ la déglu sa yoon naw ci yàlla joxul kenn obligation de résultat yàlla yónniwul sax ab yonent ne ko yow léegi nag la ma la yónni nga ciy woote par force nit ñi dañ la cee war a topp loolu borom bi tabaaraka wa taala ab yonent sax defalu ko yàlla tere ñun suñu classe gii waaw loolu la borom bi defut laysa alayka hudaahum walakinna allaha yahdi man yasha borom bi nee na ca suuratul baqara nee na leen saa salaam laysa alayka hudaahum waaw nekkul lu ma la gàll yow Seydina Muhammad saa salaam hudaahum seenum njub ndax dinañu nangu li nga leen di woowe njub gi nga leen di orienter loolu ma ko ci tegu ma ko gàlluma la ko waaye walakin allah waaye yàlla nii boroom xol yi yahdi mooy gindi ci li ngay woote njub man yashaaw ginnaaw bi nga leen ci orienter ku ko soop moom boroom moo loolu wax fële innaka la tahdi man ahbabta bi yow rasulullah sallallahu alayhi wasallam yow yaay gindi ku la soob man nga orienté nag wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim man nga orienté wane woon wu coowooral bi waaye est-ce que nii nañ ko déggu nañ ko topp lool sama mbir la du mbiru jàpp waaw ñun wax rek lañ ñu wax waaye wax boobu ñu bari ñemewuñu ko parce que privilège confort biñ ne ak tamit niñ leen di gisee niñ leen di xooleeg weg diñ leen ñooñu jox ak yooyu bu ko defee ah buñ ko waxee scandale te tamit ah lam amoon lam juróom mooy fañ ko tegoon day mooy wàcc ba pare far ñu mujj mu nekk seenum noon mais grawul waa neen ñooy nekk noonu waa dëgg waaw ku bañ a toxoñu bul ñëw fekk kaani waaw nekkal ci yoon wal iyaadu billah kon loolu lu leer la na nañu bàyyi waxi caaxaan parce que rek voilà lii lañ fekk ñoom diw di wax bàyyil ñoom diw ak li ñuy wax yow taga wax maa qaala allahu taala wa maa qaala rasuluhu salawatullahi wa salaamuhu alayhi loolu mooy sa sak sak sak sak yow jullit bi bu dee kon nañu continuer waaw moom lay dajji caaxaan yooyu yépp waaw fii moom eh, nekk naan dajaal nangam nangam nangam mooy nii di interpréter waaw gog ak magog moom mooy ñan te Seydina Isa ibn Maryam bu ñuy faatu fi lay ne alayhi salaatu wassalaam dañuy jeex te nañ xool lii yonent bi alayhi salaam teg allahu akbar kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi ñu àggaleel ginnaaw bi nga xam ne ci la faat ci la alak waa Gog et Magog bi Yaajuuj ak Maajuuj ñoom ñépp ñu faat ci nangu gu mu nangu ñaanu nabiyullahi Isa alayhi salaatu wassalaam wa ashaabuhu radiyallahu anhum ñaan foor ñaani way ngëm yàlla dafa foor yonent may saar saam ne bi ñu faatoo noonu mel ni ka mawti nafsi waahida d'un seul coup ñoom ñépp Gog et Magog summa yahbitu nabiyullahi Isa wa ashaabuhu mu ne ginnaaw gi Seydina Isa ibn Maryam alayhim assalatu wassalaam daldi wàcc nag ca tuur gañ newoon ak ay ñoñam fala yajiduuna fil ard duñu fekk ci suuf bu ñu wàccee mawdi'a shibrin lu toll ni am boo tàllalee sa loxo sa baaraam yëpp nga tàllal leen catu benn baaraam ba beneen baaraam bi lu toll noonu duñu duñu gis mooy lañ la bëgg a foo foo fu ne rek illaa lu dul mala'ahu zahamuhum wanatamu wanatanuhum lu dul ne seen koor yu nëb yi yu salte yi ñoom waa Gog et Magog mu nga fa fépp fees dal salte ba pare xeeñ allahu akbar waaw xet gu naqari gu naqari naqari naqari di dégager ci seen corps yi nga xam ne seen cadavre allahu akbar allahu akbar léegi nag lii kenn mënula dund ci fa yarghabu nabiyullahi Isa alayhi salatu wassalam wa ashabuhu radiyallahu anhum ila allahi ta'ala ñu xemmee ma dellu ci seen boroom ci xol yu sell ñaanaat ko ngir mu toxalal leen Seydina Isa sallallahu alayhi wa sallam ak ngay ngëm yàlla yee ànd ak ñoom radiyallahu anhum ñu ñaan boroom bi ngir mu daldi leen bi toxalal lii nii nga xam ne moom lañ fekk ci suuf di kooru ñoom Gog et Magog ak nëb gi mu nëb ak xet gu naqari gi nga xam ne moom lañ fekk ci suuf si borom bi nangu seen ñaan fa yursilu llahu tayran ka a'naaqi al-bukht fa tahmiluhum fa tatrahuhum haythu shaa Allah Allah bi nangu seen ñaan waaw yónni ay picc yoo xam ne ñu ngi ngand seen doq yi boo leen gisee ni ñu ngang picc yi comme doqi gëléem yu yu fees dell ak gerees yooyu tëj suur ngan maamu picc waaw Allahu akbar picc yoo xam ne seen doq yi dañu ngand loolooy wane ne waa gog e magog duñu ñu tuuti ah waaw Allahu akbar ñu daal ñëw këf di jël fa tahmiluhum di jël seen koor ya seen yaram ya ñoom waa gog e magog picc yoo yële sànni leen fa nga xam ne moo soob yàlla ki yónni woon tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil fa ja'alahum ka'asfin ma'kul te waa ashabul fiil ki yónni woon abraha ak ay mbokkam ay ñay yoo xam ne ñoo leen faagaagal ay ñay yoo xamante ne ñoo leen faagaagal lan moo leen faagaagal ay picc ay picc ay picc leen faagaagal Allahu akbar boobee yoo xamante ne picc ba ñëwee l'armée de l'éléphant des éléphants de l'éléphant Abraha ya di jël ay xeer di leen ko sànni ku xeer wallaal nga mel ni ñax moo xam ne benn nag moo la doon lekk di la yëy di la ruminer ba mu kii mu yàbbi la na tooye xepp écrasé mu phagocyté la écrasé la mokkal la ba nga mokk rubux noo ne la tayran ababil ya defoon ka yónni woon picc yooyee mooy yónni ji ay picc yoo xam ne seen dox doq ya seen ñu ngi te ana mel ni doq gëléem yu suur yoo yële fees dell gerees ndax suur ñu yen waa koor waa gog e magog sànni leen fa soob borom bi tabaaraka wa taala genn ci kàmbaleeg nangu ñaanu Seydina Isa sallallahu alayhi wa ak ñamu àndaloon radiyallahu anhum yeneen saa salaam ne summa ginnaaw gu Allahu azza wa jalla ginnaaw gi borom bi ndax loolu koor yi dem nañ mais fa ñu tëddoon mooy fa koor ya nekkoon xet gi du deñ am na lu nëb gis nga nag wu nëb bu nekkee fii di xeeñ di pétrifié wu nga daal di koy dindi am benn caterpillar bu ñëw yenu ko yóbbu mais loolu rek doyul ndax fam ne foofu day day xet ga dafay des ak yenn yi des ci moom borom bi tabaaraka wa taala summa yursilu llahu matara borom bi yónni taw boo xam ne day matale laa ah yakunnu waaw laa yakunnu waaw allahu akbar man nga wax tamit yukinnu laa yukinnu waaw ci ak nantu ash-shay'a bu dee laa yakunnu boobu min kanantu shay'a allahu akbar waaw mooy loo nëbb matarat boo xam ne laa yakun ndox taw boo xam ne wala laa yakkin laa yukinnu hmm? boo ci wax baax na laa yukinnu minhu allahu akbar laa yukinnu minhu baytu madarin wala wabar fa yaghsilu al-arda hatta yatrukaha kazalaq amul benn kër goo xam ne këru réewu taax wala këru wilaas yi ah baytu madar yoo xam ne yow di nga mooy kër yëpp lay daj la la bëgg a wax amul benn boo xam ne sera protégé ba ndox ma du ko laal lépp lay laal waaw du mën a nëbbatu ba fin euh, daldi euh, bañ ndox moomee du ko laal baytu madarin du kër goo xam ne këru xeer la béton suuf ak ay xeer yi ñu defare loolu walla wabar du caagante ne yi nga xam ne mooy ñi nga xam ne ay der la ñuy defare seen kër yi tànt yooyu mooy kër waa àll gi ñépp a ci yem walla ay ay yooyu mooy amul benn kër këru les villes et les lu ne taw bi dina la waame wi ndax ndox mi dina la laal waaw amul dara luy empêcher ndox moo mële bu ko defee fa yaghsilu al ard borom bi daal di raxas ndox moomee jaaro ko ci ndox moo mële al suuf si ci nëbu xeeñu kasawaayu yaramu waa gog e mago gi nga xam ne picc yi nañ leen haythu sha allah ndox mi lay wàcc setal suuf si hatta yatrukaha kazalaqa ba ni nga xamante ne noonu lay bàyyee suuf si mujj nekk ka zalaqa mel ni seetu mooy almiraat moo ra al imam an-Nawawi rahimahullah mu ne wa zalaqa bi fathi zayi wal lam yi bi fathi zayi wal lam wal qaaf zala qaaf tamit zalaqa mu ne war wuya soloo nañ ko zulfa bi dammi zayi mooy saa bi nga def ko damma wa iskaanil laam yi nga def sukun laam bi wabil faa i au lieu de zulfa wa hiya al mu ne loolu wa hiya al mir'at mooy li nga xam ne mooy seetu mooy daa bëgg wax day set wecc suuf si day setaat wecc waaw day setaat wecc allahu akbar waaw day setaat wecc ci lépp loo xam ne salte salte takku takku yaramu waa gog emaroor da ciy set wecc waaw akbar summa ginnaaw gi yeneen saa saam dañu kon ñu ngi ba léegi ci hadith Seydina Nawaas ibnu Sim'aan wala ibnu Sam'aan hadith 1808 bu Riyaad as-Saalihiin waaw yeneen bi alayhi salaatu salaam ne summa ginnaaw gi yuqaal ñu wax kan mooy wax borom bi Allahu akbar lil ardi ngir suuf kii nag mooy boromam pa Dajjaal mi doon caaxaan. <laughs> naan dëkk bu gent boobu génneel say kii mu génn muy muy caaxaan di ndax nit ñi le grand caaxaaneur de tous les temps dajjal alkazabul awar waaw aadana allahu min fitnati amin borom bi wax suuf ne ko ambiti samarati ya kii waaw nee na ne suuf ambiti samarati kii wa ruddi barakati barakata kii ne ko léegi saxalal sa gàncax gi nit ñi di xéewloo te di ci dunde te nga delloosi delloosil ginnaaw bi lépp euh, euh, rafee rappee waaw sa xéewal sa barke yi nga xam ne man borom bi maa la ci def maa maa maa ko def ci yow lépp naataat naataange daal di ñëwaat ci kaw suuf ginnaaw musiba yu rëy yi fi jaar di masiixu dajjal di l'antichrist waaye tamit ki nga xamante ne mooy waa Gog et Magog waaw mu yonent bay saa ne fa yawma idin gis nga bu keroogee ta'kulul isaba bi nga gis benn mbooloo minar rummaana dinañ lekk ay garabu sàppooti waaw rummaana ah suur waaw wa waaw li ñuy bari bari garabu sàppooti dina leen doy waaw mbooloo mu bari borom bi day def barke ba lenn loo xam ne dañ doon wax benn waay bu ko lekkoon xanaa doonu koon doy borom bi def ci barke ba mbooloo lu bari daal di ci lekk ba suur wa yastazilluuna bi qihfiha ñuy daal di euh, euh, euh, ute ker di kerlu ci suufu ronu garab bi waaw Allahu akbar waaw waaw mooy gis nga capote bi boo ko daggee sax gis nga même écorce yi dañuy rëy rëy koo xam ne nit man nga cee kerloo ci suufam waaw Allahu akbar Allahu akbar hatta li ngay xolli yi ngay xolli sànni ko sax loolu tellement day rëy ba mën nañ ci kerloo mu ne wa yubaariku la risl wala yubaaraku wa yubaaraku ñu daal di def barke ku ko ñuy def mooy rabbaha rabbuha di boroomam tabaraka wa taala fi risl mooy ci eh, soow mi nga xam ne boo rattee sa gëléem wala sa nag wala sa xar wala sa bëy gis nga loolu nga xam ne boo gisee rek naa lu tuuti la waaw boo rattee di muy tuutee noonu lool boroom di def ci barke hatta anna al-liqha nga xamante ne benn ratt boo ratt sa sa sa gàtt ci gëléem boo rattee ak gëléem ah nga ratt ko la takfil fi ama min an-nas dina doy mbooloo mu bari ci nit ñi al imam waxoon na wal isaabatu al jamaa isaaba bi nga dégg sànq ne mooy mbooloo lay tekki mooy aljamaa mooy fa yawmaidin ta'kulu al-isaaba mu mooy aljamaa mbooloo war rislu bi kasri risl la mu allaban mooy soow wal liqha allabuun mooy li nga xamante ni mooy boo rattee li ngay ratt allahu akbar waaw boo rattee gëléem loolee ñu jàpp ne bariwut waaye alfi'aam mu ne walfi'aam bi kasril fa'i fii la wa ba'daha hamza ginnaaw gi hamza fay ne fii am mu ne aljamaa mooy mbooloo tamit mu li ñuy tuuti tuuti dina doy am mbooloo mu mag loolu dina leen doy sa ratt goo ratt giléem ñu naan ci ba ñoom ñépp mandi la takfil fi ama min an-nas borom bee def barke waaw wal liqhatu waaye ba léegi ak ratt goo ratt say gëléem minal bu loolu mooy bu gëléem yi bu dee bu gëléem gi al liqhatu minal ibili la takfil fi am min an naas mbooloo bu bari ci nit ñi dina leen doy waaye wal liqhatu minal ghanam bu dee jur ji ñoom ki nga xam ne mooy ñoom xar ak ñooñee nag minal ghanam ci jur ji la takfil faxiz min an naas lan mooy al faxiz mu ne min an naas duunal qabila mooy mooy tax ne fii am xabila lay tollool mooy ab tribu am ratt nga ratt sa géléem mu doy leen ñoom ñépp waaw te lool yeneen saa sam lu bari borom bi defalal nag ko ay xar baax yoo xam ne saxaaba yi dund nañ ko allahu akbar gis nañ ci yu bari ci Riyad bi walillahi alhamdu wal minna nga gis li nga xam ne bu dee al jur gi nag moom la teg fii dina doy al faxiz allah waaw min an-nas waaw waaye ah téere bi ma yor am na lum tëb parce que am na ano ah, man maa ko tëb man nii la du téere bi man maa ma ma maa tëb dem ci xanam ginnaaw bi mu ne hatta na liqhata min al ibli la takfi al fi'ama min an nas wal liqhata la ci teg min al baqar la takfi al qabilan fa min an nas wal liqhata min al ghanam la takfi al fakhida min an nas allah voilà man nii maa tëboon allahu akbar kon gëléem yi dina jot ñoo xam ne rattu benn gëléem boo ratt soow ma dina doy yoo xam ne ñoo ëpp tribu waaw ñoo ëpp ab tribu waaye bu dee li nga gis ab ratt guñ ratt ab nag dina doy ab tribu lëbb aw askan ci nit ñi wal liqat min al ghanam kanta bi nga xamante ne ñoo ci ghanam yi la bokk ci ghanam yi la bokk mooy ci li nga xam ne mooy ñoom euh, xar ak ñoom bëy loolu la teg fii alfaxis dina doy loo xam ne ñoo ñoo gën a tuuti moo tax mu ne al alfaxis walfaxis min an-nas duna al-qabila ñoo gën a féete suuf ci nombre ci bariwaay ñi nga xam ne mooy tribu dina leen doy ndax barke bi nga xam ne moom la borom bi tabaaraka wa taala di wasaare keroom allahu akbar allahu akbar allahu akbar yeneen may saa saam ne fa baynama hum kadhalik bi nga xam ne ci lañ nekke noon di dund ci xéewal yu màgg yi ma nabiyillahi isa sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum iz ba'atha allahu ta'ala rihan tayyiba ci la borom bi ci noonu daal di yónni rihan ngelaw tayyiba boo xam ne bu teey la fa ta'khudhuhum tahta abatihim mu jàppale ci seen suufu poqataan yi waaw jéegu paisible fa taqbidu ruuxa kulli mu'minin wa kulli muslim ngelaw loolee ci la yàllay jaarale daal di jël ruuxu képp koo xam ne way wommatul yàlla nga way gëm yàlla nga ak way wommatul yàlla góor ak jigéen ñépp Seydina Isa keroog lay génn àddina allahu akbar salawatullahi wa salaamuhu alayhim ngelaw gu sedd gu do goo xam ne gu teey du sedd buy sonalaate déet gu teey du mbóoyo boo xam ne buy agsi ñu sonn déedéet waaw mawtu goo xam ne dee goo xam ne gu paisible waaw noonu lañuy génne àddina waaw ci dogalu yàlla waaw allahu akbar allahu akbar way ñoom yàlla yi jeex ci kaw suuf ñoom ñoo fiy des wa yabqa shiraaru naas mu des nag ñi gën a yées ci nit ñi ñi nga xam ne nit ñi ñoo ci gën a ñoo fiy des yéefir yi ñi nga xam ne dañ doon bu bu lu jullit mais bu jullit ci munaafiqun yi nga xam ne naafiqu pas-pas lañ am waaw gëmuñ woon ci diine yépp même bu dee dañ ko doon mubboo ñooñu ñoo fiy des wa yabqa shiraaru nnaas yatahaarajuuna fiihaa tahaarujul humur ñu nekk di sëy ci seen nga xam ne bu amee aajo mbaam mu mu koy tëbu noonu la ñuy tëbu wante mooy di sëy léegi waaye boobu daa gën a pire am na foo am da fay dem gars yi nii lañuy ñuy sëy ci bi ñu sax am kersa que ne am na ñu nekk seen wet seen yoon newu boobu nag moom dañ ci àgg sëmam ba gën a bon daa jamono yooyu ñoom ñooy des yatahaara juuna ñuy séyalante seen biir tahaarujul xumur waaw waaw akbar gaaw ci mbon waaw di sëy nii en public ci télé yi ñu koy wane seen yoon mais nekk ci wetu nit ñi ñii di sëy kii kii di sëy kee seen yoon na ci ñu jàpp ne c'est la liberté c'est ça vous avez un désir faut parler vos désirs voilà góor ñi góor ñi moo am na soo xam ne ñuy def ak ak ngóor jigéen seen biir ña nga xam ne di góor ak jigéen noonu yu doo xam ñëpp xaraamante ñu nekk ci noonu Allahu akbar da haraja ah al harju day tekki li nga mooy jote waaw ci pëy loolu waaw moo tax mu ne imaamu Nawawi buñ ne haraja zawjatahu mooy ay jaamaaha waaw yahrujuha wa yahrujuha wa yahrijuha boo ci wax baax na ñu nekk comme ay njaay àll ci kaw suuf topp seen désir mondain bakkan bi sëy noonu ku ci am nii ci biir ci ci am kenn sa ci kenn ak ci dara mu ne fa alayhim ci ñii nag ñu bon ñii taqumu saa ci la saa di jote saa am ñu bon ñii ñooy def ci kaw ñii la saa àddina bi tukki ci seen kaw allah kon xadiis baa ngi noonu mu ne rawaahu solo na ko muslim al imaamu abul xuseyn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi ale kon xadis bi gis nga nettali la yu am solo sa neex te nekk loo xamante ni daa pas-pasu góoy yàlla da ciy tabaxe da ciy defaroo moo ne kon rawahu Muslim waxoon nañ la jàngat yoon lañ doon wax di dem def nañ ko jaru ñuy taxawaat di kii dañ naan la xadis bi waaye qad rawahu al imaamu ahmadu al imaam ahmad ibnu muhammad bunu Hanbal di sëriñu imaam Muslim tamit daal di woon na koy solo ci lu jiitu imaamu Ahmad rahimahullah mu ngi ko indi ci musnad bi ci musnadu shaamiyiin xadiisu Nawaas ibn Sim'aan wala Sam'aan al-Kilaabi al-Ansaari benn bërëb kese la ko indi waaye bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ko solo mooy al-imaam Abu Daawuud indi na ko awwalu kitaabul malaami' malaahim baabu xuruuji dajjaal indi na ko foofule al-imaam at-Tirmidhi moom benn bërëb la ko indi imaam Abu Daawuud na ko noon al-imaam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi moom mu ngi ko ni tamit benn bërëb abwaabul fitani an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam baabun ma jaa fi fitnati dajjal baabun ma jaa fi fitnati dajjal andi na ko foofule ma al imaam at-Tirmidhi nako na al imaam Ibn Maaja rahmatullahi alayhi ñoom ñëpp ku nekk benn bërëb nga ko andi kitaabul fitan baabu fitnati dajjal foofu la ko andi nako na al imaam al-Haakim daal na koy andi ci al-Mustadrak al imaam at-Tabarani andi na ko ci Musnad ash-Shaamiyyin al imaam ibnu manda indi na ko ci al iman naka noonu al baghawi indi na ko ci sharh as-sunna al imaam ibnu asakir indi na ko ci taarixu dimashq wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab wa ilayhi al-marji'u wal ma'ab kon bii di ñëw ñu dugg ci beneen xadiis ba léegi di wax ba léegi ci saay saay bu bon bi di masiixu dajjal mi nga xamante ne gis nañ ay mbiram fii